alximyariyu alkaahiliyu abu muhammad rahmatullahi alayhi an ibrahim at-taymi mu jële ci ibrahim ibn yazid ibn sharik at-taymiyu rahmatullahi alayhi alkuufiyu gisoon nañ ay mbiram keroog moom lañ doon wax moo jële woon ci al aswad an-naxa'iyu ah ibrahim non bokkuñ ibrahim ibrahim an dafa ibrahim an naxayam ibrahim at-taymi voilà ay ay kii lañu woon nag voilà ay ñoo ay koon ay xarit lañu woon xamante woon nañ voilà moom lañ jaawale woon kenn ki war a tëj kenn ki juum tëj ki ci des <laughs> te neewul eh sawaay lu tax nga may tëj du man <laughs> hein lu tax nga may tëj du man na ne gars yi dañoo juum tëj ko <laughs> hein mais bon comme que mbokkam lañ waroon a tëj mooy mbokku diineem mbokku koo ñoo nekkoon sëriñ yi foofu nekkoon kuufa ah mu bàyyi moom ñu tëj ko te leer na ko ne du moom <laughs> kon kere Ibrahim an-Naxa'i lañ gisoon boroom exclure gars yi ci mbaax bu dee ne takbiratul ihram da leen a raw kii mooy Ibrahim at-Taymi voilà ibn Yazid ibn Sharik at-Taymi rahmatullahi alayhi jaamukatu yàlla bu mag loon moo tax ñu naan ko al-Aabid an al-Haaris ibn Suwayd mu jële ci al-Haaris ibn Suwayd at-Taymi huwa al-Aaxar al-Kuufi al-A'war ñii waa Kuufa la al-A'mash bon kooku ñeme woo laaj fan la bokkoon al-Kuufi ah te Abu Hamza mi Xuraasaani la rahmatullahi alayhi abdaan moom moom it e, ñooñu la mooy taalibe Abdallah ibn ibn ibn Mubarak boobu hmm? Abdallah ibn Usman ibn Jabala al-Marwazi moom it ci waa Marw ah léegi kon al-Harith ibn Suwayd moo an Abdillah moom moo jëlee ci Abdallah gis nga waa Kufa Abdallah ibn Mas'ud ah ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman al-Hudhali al-Kufi ah laysa min al-abaadila bal huwa ajallu minhum ah qaala mu ne moom seydna Abdallah ibn Mas'ud mu ne daxaltu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak fa qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam innaka tu'ak wa'kan shadidan qaala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulaani minkum qultu dhaalika anna laka ajrayn qaala ajal dhaalika kadhaalik maa min muslimin yusiibuhu adan shawkatun famaa fawqahaa illaa kaffara allahu bihaa sayyi'aatihi kamaa tahuttu ash-shajaratu waraqahaa allah allah allah mu ne moom Seydina ibnu ummi abdin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne daxaltu ala rasulillah dama dugg ci yonent mi alayhi salaam pour wan na feebaram bi ni mu tare woon te même bu doon feebar yeneen yi yeneen jours yi tamit noonu la doon tare sauf que bii moom moo gën a tar ci feebar yi ma sa yi ma sa feebar moom alayhi salaatu wassalaam mais feebaram yëpp da doon metti mu ne daxaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ci yonent bi alayhi salaatu fekk ko feebar ban ko jàpp mu metti lool waaw taraayu feebar bi hein nga gis ko ak tàngoor wi tàngoor wi dégagé wu ci yaram bi fa qultu ma ne ko mais ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam innaka ma ne ko mais yow ndawal yàlla li mais sa sa sa yaram bi mi feebar bi ni mu la jàppe dafa métti ah, yow yow lii tàng na jër de ci yow ah qaala yonent ma ne saa saa ajal ah kay ndax man inni u'aku kama yu'aku rajulaani minkum man feebar bi taraayu feebar day nekk da nga koy mooy yéen kenn ci yéen li muy daj man double bi lay daj waaw waaw akbar qultu fa qultu nee na ma ne mais ya rasulallah ma ne ko bi ma waxee lool eh, mu ne ma ajal ah kay inni u'aku kama yu'aku rajulaani minkum qultu ma ne ko dhalika anna laka ajrayn ma ko mais yonentu Yàlla saa loolu parce que da ngay am ñaari pay moo tax ah, loolu la day laaj xaala yonentu Yàlla saa nee na mu ne ma ajal dhalika kadhalik ne ma ajal ah kay wax nga dëgg noonu la li nga wax mooy ñaar ñaari pay lañuy am laay am. ba pare mu tegal ko ci Allah kenn mbir mi du man kese mooy lii ci yonent yi ñun dañuy fulandil nattu bi fulandil ñu suñu pay waaye ma min muslimin mu ne ma min muslimin yusibuhu adha mu ne amul benn jullit boo xam ne yusibuhu adha boo xam ne lor dina ko dal ak nu lor ga mën a toll shawkatun fama fawqaha ndég ndég cactus hein cactus ndég ñenn ñaan dég yooyu di jamaate ci cactus hein xompalaa garabu xompalaa wala la la la cay jame même benn rek jam ko ki gëm yàlla ki wommatu shawkatun ab ndég fama fawqaha lu ko mooy même lu ko jam lu ndaw ndaw mel ni puso walla dég looloo ko jam loolu ah jëm kaw lu dul ne illaa kaffara allahu biha sayyi'atihi kama taxottu shajaratu waraqaha Allah mu ne lu dul ne buur yàlla ndég ko jam ak lu gën a metti ndég lu gën rëy ndég lu mën a dalum jullit lu dul ne buur yàlla lan la koy defal kaffara bi biha sayyi'at bari na bàkkaaram yoo xam ne istighfar kese dindiwu ko woon waaye saraxel joxew ko dindiwu ko woon waaye buur yàlla mi nga xam ne moom mooy dogal lu ko neex mooy xool lu ko neex mu def ca lu ko neex moo def ni ndig gii di la jam wala nattu bii di la dal wala oto bii nar laa mbëkk wala bunt bii nga nar a mbëkk wala ngelaw lii am branche bii nar a jóge ci garab gi dal sa kaw loolu noonu mooy li nga xamante ni mooy effacer bàkkaar yoo xam ne leneen lu dut loolu mën a koon effacer illaa lu dul kaffara allahu biha sayyi'atihi lu dul ne buur yàlla dina ci far ay ñaaw téefam kamaa kom te sax yeneen tamit saa saa fi waxul yenn yi ah day ba sayyi'aat bàkkaaram yi kamaa kan ni nga xam ne taxuttu lay fare lay bàyyee mu wadd comme garab automne bu garab saison automne mooy bi garab euh, saison bi nga xam ne garab yi xob seen xob yéppay wadd gis nga noonu ñuy bàyyee seen xob yi di wadd mu ne noonu kama taxuttu shajaratu waraqaha nu mel noonu noonu noonu la natt boo ko dal dëj ko dal jëm kaw noonu lay jàppi jullit bi di ko topp di ko topp ba bu koy bàyyi benn bàkkaar du dese ci moom allahu akbar allahu akbar ah ah laa <laughs> ah! ilaha illa laa ilaha illa moo tax moo tax wallahi te gis nga riwaaye bi alimaam ahmad bi mu ci indi yonent bi alei saatu salaam dane ko walladi nafsi bi yadihi maa ala al ardi muslimun yusiibuhu adan min maradin fama siwaahu illaa allahu anhu bihi xataayaah kama taxottu shajaratu waraqaha waaw mu ne walladi nafsi bi yede waaw waat naa ci ki nga xam ne man sama bakkan man seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxoom amul benn maa ala al ardi muslim amul benn ku wommatul yàlla de ku jullit nekk ci kaw suuf yusibuhu adan lor di koy dal min maradin moo xam lor goo ko dal ci feebar fama siwaahu wala lu dul feebar illaa lu dul xatta allahu anhu bihi xataaya lu dul yàlla da ci waddal fare ci li nga xam ne mooy ay ay fa waddal ci ay bakkaaram kama keem ñi nga xam ne taxuttu shajaratu waraqaha noonu la garab gi di waddale ay xobam ba ñu jeex takk waaw te lu mel noonu Seydina Abu Hurayra qad rawaahu aydan wal hadiisu inda al imaami Ahmad wa kadaalika al imaam ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi mu ne laa yazaalu albalaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam laa yazaalu albalaau bilmumini xatta yalqa rabb yalqa allaha wa laysa alayhi xati'a waaw Allah Allah Allah am na ci beneen riwaaya dane xatta xatta yamshi ala al wa ma alayhi xati'a waaw mu ne bàkk e, nattu dina dal ada dina dal jullit hein ba ni nga xamante ne nii mooy nit ki day dox ci kaw suuf dootul amati benn bàkkaar moo tax bariwaana nit ku ñuy yërëm naan ndeysaan ay waay ndeysaan moom de lu mu génn dal ci leneen loolu lépp signe de mahabbatullah signe cofeelu buur yàlla la ci moom ngir fóot ko setal ko loo xam ne bu ko teguloon amaana bu ko tegul fii yowmal qiyaam la naroon a dem foofu dugg safara la mu naroon a lakkee ak la ko naroon a loolu lépp mu teg ko fii loo xam ne day tax bàkkaar ya waroon a waral buggal mooma ca moom du ko am mu dindi ko wala mu fóot ko fii laata muy faatu waaw kooku mos xam nga ne tem boo xamee lool mu ne buur yàlla ah <laughs> loo ma teg ma jël waaw <laughs> loo ma teg rek wallahi ya rab ya rab waaw loo ma teg rek d'accord naa allahu akbar kon gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam mbir yi ñu doon tare ci moom ah. waaw te gis nga bala ñu continuer eh, gis nga eh, yonent bi sa salaatu salaam ñii ko seet si na Seydina même Mawlaana ma Mas'ud am na foo xam ne nee na man damaa jël sama loxo teg ko ci yonent bi sa salaatu salaam waaw mu tàng jër comme li Seydina Abu Sa'id al-Khudri wax. mais yonent ma ne saar-saab waxu leen eh, lan moo tax ngeen may laal ah lu tax ngeen jël sama loxo yi dama di di ko di ko teg sama kaw bu mu ñaarati ah non non loolu lépp waxu ko Allahu akbar Allahu akbar ba pare jàngal leen fi ci xaal bii feebar bi tar lool mu leen ci xamal ne lii du dara nattu la boo xam ne man dafa gën a tar man parce que sama yool daa ëpp daa gën a bari waaw te nag yëg leen ni amul jullit dara loo xamante ne nii du ko dal lu dul ne buur yàlla dina ko faral li nga xam ne mooy ay bàkkaaram daal di koy yëkkati daal di koy faral ay bàkkaaram ba daana ko dootul deseeti dara ci ay bàkkaar moo tax xoolal riwaay Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas daal dina koy solo Abu Ishaqa raxmatullahi alayhi wal xadiisu qad rawaahu al imaam at-Tirmidi wa kazaalika al imaamu Ahmad wa al imaam Ibn Maaja al imaam Ibn Maaja wal xadiisu saxiix wal xadiisu saxiix al imaamu uh, uh, uh, at-Tirmidi raxmatullahi alayhi Abu Iisa bi mu ko soroowee dane hada xaditun xasanun saxix wa fi lbaabi an abi hurayra wa uxti xudayfata ibni alyaman wa anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam su'ila ayyu nnaasi ashaddu balaa'an qaala al-anbiyaa summa al-amthalu fal-amthal al-imaam Abu Iisa nañ jël bosam mu ne haddathana Qutayba mu ngi ko indi ci abwaabu zuhd an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi sabri ala al balaa abwaabu zuhd bunti dëddu an rasulillah dëddu àddinaak bunt yooyu nag ñu koy jële liñ fiy indi lépp ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam baabun buntu maa jaa li dikk fi sabri ci muñ ala al balaa ci natt yu dal nit mu ne xaddatanaa Qutayba al imaam at-Tirmidhi mu ne xaddatanaa Qutayba muy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ath-Thaqafi Abu Raja al-Baghlani rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa nettal nañu Hammad ibn Zayd de Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al azdiyu al jahdamiyu rahmatullah alayhi abu ismail an aasim ibn bahdala mu jële ci aasim ibn bahdala ah abu bakr rahmatullahi alayhi an mus'ab ibn sa'd mu jële ci mus'ab di doomi sa'd ibn abi waqqaas radiyallahu ta'ala anil jamii' an abiihi mu jële ci baayam di sa'd ibn abi waqqaas maalik ibn wahayb abu isxaaqa rahmatullahi alayhi xaalu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam annahu qaala mu ne qultu ya rasuulallah nee na man seydna Sa'd ibn Abi Waqqaas dama wax ya rasuulallah yow ndawal yàlla li ayu nnaasi ashaddu balaa ana kan ci nit ñi ñoo gën a tar nattu qaala nee na yonent mi aleyhi salaatu wassalaam tontu ma ne ma al anbiya ne ma yonent yi aleyhim salaatu wassalaam summa ginnaaw ñoom al amsal fal amsal summa al amsalu fal amsal topp ku leen gën a niru topp ku leen gën a niru waaw mooy coow li coow li coow li coow li ku la gën a niru yonent yi aleyhim salaatu wassalaam moo la gën wala kaana ismuhu Patrika waaw même bu dee Patrick la tudd yow nga tudd Seydina Muhammad waaye eh, qu'est-ce que tu veux tu veux que nga tudd rek yaa gën waaye non non non non mbir mi newul foofu ah non non ah, bu doon foofu la ne ñun ñëpp xam nañ ne Seydina Siddiq amoon na doom ji tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu muy Muhammad ibn Abi Bakr ñaari nit taxawuñ di xalaat naan moom bàyyam ku gën moo tax mbir mi newul ci tur yi kese kese déedéet ku la gine niru yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo la gën walaw kaana ismuhu zongo même bu dee zongo la tudd zambe sororoxo patrika ñoxorak nu mu man di tudd ni mu sant ak lépp may nu mu leen neex moo la gën même bu dee ne yow shérif nga shérif nag moo gën a moo tax mayam foofu waaw même bu dee ñun li ñu miin noon nga sant wala sa maam sëriñ la woon wala sa baay sëriñ la woon ma ne ki la gën a niru yonent yàlla bi saa moo la gën yonent bi saa saa ma ko wax wa huwa saadiqul masduq alayhi afdalu salaatu wassalaam qultu dama ne man Sa'd ibn Abi Waqqaas dama laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah ayyu nnaasi ashaddu balaa ana kan ci nit ñi ñan ci nit ñi ñoo gën a tar euh, nattu mu ne al anbiyaa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam summa al amsalu fal amsal ginnaaw ku gën a niru yonent yi alayhimu salaatu wassalaam topp ku leen gën a niru waaw compétition bi yëpp loolu la ana fan la yeneen time alay saab saab tegoon sama tànkam ba teg ko fa loolu la ci biir ci biti ngay fexe di niroog moom waaw da ngay ba yow da bokk ci copie copie mi nga xam ne moom la wasaare moom la def ci àddina bi moom alayhi salaatu wassalaam nit ñoo xam ne boo leen di gis alladina idaaru uyu boo leen di gis di gis di tudd yàlla di fàttaliku borom bi subhaanahu wa taala ndax dañ lay branché ci saa si boo leen di gis di fàttaliku borom bi waaw nit ki gën sàggan ci kaw suuf bu toogee seen jataay wala mu gis leen càgganamte gam meloon da koy deñ wala même bu ko gisee ci mbedd mi du bëgg mu gis ko parce que ni mu soloo bëggul mu gis ko parce que lan ñooñu ñooy ñi nga xam ne boo leen gisee zukirallah buñ leen gisee rek dañ lay fàttali borom bi waaw wala foo leen gise tudd yàlla foo leen gise ñu fàttali la borom bi la fi indi waaw waaw nga xam ni nit la koy doon di dox ci kaw suuf nekk kuppi wu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci yéreem yooyu muy solal ku ko neex waaw yàlla nañu ci soral yoo xamante ne nii duñu rafle ilaa yawmi diin amin ah nekkul ci ay secret sàngam ak yooyu de gis ngi liñ fi bàyyi nii sunna yi ñuy xeet ñun yii mu fi bàyyi as sunnatuhul mutahhar li fi bàyyi nii ñu xeet ko ba jàpp ne sax liy wane ne kawe nañu mooy ñu bàyyi ko fi nekk ci yu compliqué walla iyaazu billah loolu nag ñu jàpp ne c'est trop simple waaye wiri warula nekk fii foofu loolu nag moo lay may nga am nga bokk ci ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaam dañ lay solal da di solal loolu bu kenn yaakaar ne feneen ngay amee loolu doo ko fa amee waaw sunna yii euh, euh, oh, tuddal leen ma kenn rek ku ngeen xam koo xam ne nitu yàlla xaqan la boroom xam-xam boo xam ne aalim rabbaani xaqan la koo xam ne wuute na ak li yonent bi alayhi salaam meloon mu mel neneen wala muy doxale neneen ba pare nekk moom koo xam ne ku mat la doo ko gis waaw doo ko gis kon summa al amsalu fal amsal waaw te ñooñu saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ci tegu ginnaaw yonent yi alayhimu salaam moo tax nattu bi ñu fekke ñoom keneen ku dut ñoom fekkewu muy fii ñu toll di faatu ki yonent bi alayhi salaatu wassalaam keneen ku dul ñoom fekke woo ko te mooy nattu bi gën a rëy bu dal xeet wi ñoom ñi nga xam ne ashaddu bala ay nnaasi ashaddu bala muy yonent yàlla bi sallallahu alayhi ginnaaw kan as-salihun ngam doon wax fële mooy al amsalu fal amsal thumma al amsalu fal amsal topp ku gën a ku leen gën a jege topp ku leen gën a jege ñi leen gën a jege ñooy ñi ñu yaral seen bopp te ki dàqa yar ku masa taxaw ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñamu yar nattu bi leen dal masula dal keneen mbindeef ginnaaw yonent yi alayhi salaatu wassalaam moo tax ñooñu ñoo gën ñépp waaw Allahu akbar mu ne fa yubtala rajul yonent ma lay saar saa may wax wal xadiisu qad rawaahu al imaamu Ahmad wa kadhalika al imaam Ibn Maaja boo demee sunanu Daarimi it mu nga fa waaye ñu ngi ci riwaaya al imaam at-Tirmidhi Abu Isa rahmatullahi alayhi ci hadiis Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqaas bim ne dama laaj Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaa Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ayyu nnaasi ashaddu balaa'an qaala al-anbiyaa'u thumma al-amthalu fal-amthal mu continué moom Yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa yubtala ar-rajulu ala hasabi diinihi allah allah allah allah allah fa yubtala ar-rajulu ala hasabi diinihi mu ne dinañu nattu nit ki nit ku nekk ala hasabi diinihi nattu yi lay dal selon sa diine rek waaw selon sa ngëm yàlla ak jàpp gi nga jàppe l'islam beeg diine yi na mu toll rek buur yàlla noonu lay xool lu toll noonu mu teg la ko ci nattu waaw waaw waaw <laughs> mooy arhamur rahimin <laughs> mais yaa ngi doon mu ñuy teg luñ àttanul laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha buur yàlla du gàll benn bakkan lu dul lam àttan moo tax laa yukallifu googu taklif googu ñépp tollooluñ ko déedéet waaw fa yubtala rajulu ala xasabi diine dees nañu nattu nit ki ala xasabi diine waaw diineem rek fi mu toll bu dee diineem dëgër na ngëm yàllaam dëgër na foor na ah nattoom day foor de moo tax mu ne fa in kaana diinuhu sulban ishtadda balaa'uhu wa in kaana fi diinihi riqqa ubtuliya ala xasabi diine fama yabraxu albalaau bilabdi xata yatrukahu yamshi ala al ardi ma alayhi xatia allah yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi mu ne fa in kaana diinuhu sulba bu dee ngëm yàllam téegi mu tée diine ji dafa tar daf cee dëgër moom du ki nga xam ne moom tempête bu ñëw waxuma la tempête sax ku ëf ci verre bi veeru ndox mi sax ngelaw lu ci jaar mu wadd déedéet waaw te loolu sulbaa googu tekkiwul moo gën a pataa moo gën a rëy moo gën a ëpp gabar yi déedéet waaw ndax wolof njaay lim naan ngelaw liy daaneel gi gi gi gi gi daaneel wuy guy garabu guy du def lu dul yëngal cëggal le roseau le roseau bant bu sew boobu am na yenn garab bu bu sew bu dara ah le vent qui atterre le baobab le vent qui atterre le baobab ne fait que le roseau waaw kon mbir mi nekkul ci grand gabarit eh, eh, eh, waaye moo tax yeneen tubaab yi saaf saaf ne di gis nit ku ponkal ñu teg ko ci balance bi du peser dara du joxe dara waaw moom mbir nekkul ci kan moo ëpp yaram kan moo gën a nes nes la yaram kan moo gën wane ne diw na ko bu bam see ba ba muy nes nes yi kan mooy wane ne am na gabar yi yëkkati nay poids ba doyal ah ba pare bëgg a wat nit ñi ne nag insaanul kaamil mooy lii insaanul kaamil du loolu ah. waaw ñu naan waa ji biir bi moom comme tablette kii nu mu tudd euh, chocolat déedéet waaw ñu naan cey sëriñ bi moom de muy dox comme mbër muy dox loolu moom taxul ñuy wax déedéet ah fa in kaana fi diinihi sulban ishtadda balaa'uhu bu dee ne ku dëgër la ci ngëm yàlla mooy quwwatul imaan an yakuna ar-rajulu salban fi diinihi wa imaanihi billahi wa rasulihi waaw mu dëgër këcc ci ngëm yàllaam ci li nga xam ne ci la téye l'islam gi nga xam ne jamono dina ñëw jaamu ci yàlla ku ngëpp ci xale yi niroo waaw mu dëgër ci malgré les tempêtes les ouragans yow bu dee ouragan ngelaw lu ëpp lu nekk nga dugg ci nga nga nga bàyyi nga lâché sawaay yi gaa yi dégg naa temps yi ci temps yi nga xam ne gaa yu gaa yi terrorisme gi yée sawaay man ce que je vais fii laa doon dox naan damay jéem a doxali sunna ak dégg ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon yar si kim may kii loolu signe de terroriste la léegi gaa yi yée gaa yi buñ la gisee dañ lay cataloguer ni may def moo xuuf ko bam set dóor ay noir fumé dóor sama kapteeg bi amaama ji kooku nga foog ne kooku kooku inna diinahu la raxiis kooku diineem woyof na lool ci moom moom mbir yi laalu ko sax dafa dégg rek gaay yi ne waaw diw mi def mbir mi nii la mel il fréquentait mosquée sàngam mu ne ya kon man dem mosquée ci boppam laay ba yii la ilaha illallah mosquée lam léegi moom ma ne <laughs> temps fitna moom fu waay jullee baax na daal rek may jullee sama kër ba xatta yaqdi allahu amran wa huwa xayrur rahimin <laughs> ba buur yàlla dogal mbir mu bees ba lii di jàll kooku kooku kooku diineem woyof na kooku kooku xam nga nekkul sol moom kooku mooy moom moom moom moom dafa dégg rek ñuy wax mu jaar ci ne bàyyi na lim doon def te nee na kat yàllaa muy def dem jàkkaar yi yàllaa taxoon nee na danoon roy sunna léegi bàyyi na ko première rumeur première rumeur ci la tege diineem fële jàllax ko waaw xam nga ne kooku yaakaar nga ne dëgër na non non kooku mooy ki mu wax wa in kaana fi diinihi riqqa ubtuliya ala hasabi diinihi moom kooku noonu dafa foog ne loolooy tax natt yi nga ne boo naa def yii bu ko defee kenn du ma catalogué bu ko defee yeneen ma lay saab ne génn lu la ci de waaw wa in kaana fii diinihi riqa mooy bu nekkee ci diineem mooy xam ne moom woyofam diine na nooy na waay am nag faiblesse am nag nooyaku woyof du tee duñ du tee yàlla nekkoon kooku dootuma ko nag déedéet ubtuliya ala hasabi ni nañ ko nattu selon diineem ak lu muy faible faible faible lu waaye suñu boroom ak yërmande gi ak yërëm ak cofeel gum sopp jaam yi moo tax da koy nattu selon moom nim gëmam gu tuuti goog selon loolu ubtuliya wa in kaana fi diinihi riqqa ubtuliya ala xasabi diine léegi nag yow boo melee noonu est-ce que koo noonu nga xam ne première rumeur première mesure ak seen dégg réega politiciens yi di wax rek voté guñ benn loi moom ci la bàyyi lépp daanaka lu mu doon def luñ mën a gis ci l'islam lu ba mu ba bañ ñu xamati ne sax jullit la bés boo ko rombee ci mbedd France yi ba ne ko asalaamaaleykum keroog la lay mere mere goo xamante ne nii boo moyul day supprimer sa téléphone sa numéro téléphone te dootul bëgg nga jaar ci këram te mere na la wan na mere naa la pourquoi tu me salues comme ça devant les blancs jamono ji nga naan ma salaamaaleykum maa ngi ma gis ma kosuut dindi sama sama barbe ba ma xuuf bu yàgg sol samay noir fumé di dox fii ngay nit ñi ne fi nga asalaamaaleykum ñëpp ñëpp di tourner takkat ñaw yi wax sax man na nekk sax ñoo xam ne xamuñu ko day dox rek ci mbedd mi day yegg waaye mais rien que pourquoi ndax nit ñi dañ koy xoolaat eh, kooku nag ku mel noonu est-ce que kooku mos yell na mu taxaw naan mon frère bi moom xoolal ces extrémistes wala ces ñii bu waxee affaire woo dara ja ngeen bëgg a taxaw ne ñun ñoom nga kooku di wootewu ne moom suufi la par exemple waaw ah diine ci xol la nekk waaw man bu ma ñibbee daal def samay dog waaw julli samay julli fay samay julli yor sama sama wird wala yor samay dog ba pare yow nii nga mel ba pare yow ngay oser mais ku mel noonu di oser di dugg di dal di taan ki nga xam ne moom malgré li gaa yi wax yépp sol na xam yi sam jaar bii di dem ci jàkk ji ah nam ko doon defee démb noonu la koy defee tey kenn manu ko tere ba fajar bu ko julli benn waxtu du ko raw mais yow naka nga mën a oser taxaw fi nga taxaw di wax lenn lu ñaaw wala di sikkal ki nga xam ne moom yow yow yow laata rumeuru tempête bi rek nga dégg effacé wu moom mu taxaw tempête bi ñëw faalewul yooyu yëpp nga ñëw bëgg a taxaw ne kooku yaa ko gën mais ñun du ñu seetal suñu bopp surtout ñun ñii woote wu naan di ci euh, ñun naan di woote wu ay suuf yi ay suuf yi lañ man xaw ma lan moo leen dal. parce que yenn yi il faut sax ngay xalaat nga xam ne affaire yi waru la demee nii ah affaire yi waru la demee nii lu yàlla digle man sama newu ci waaw digalu yàlla yi sama yonnewu ci ñun ñoo fiy biis ñoo fiy joxe loxo ñoo fi bañ a julli heure ñooy nekk ci xaw ma cant lañ koy woowee lu nekk di rey julli yi ki ñu naan ibaadu bi wala moo frère bi. moom xalaatul téeméeri xelam xalaatul julli jot benn kese benn julli jot du ko defe ci jàkka ji laa wax waxuma ay de dina ko julli ah non waxuma lool tey mu raw ko rek du ko defe ci jàkka ji kooku fukki xelam xelam mi dina ndaw xalaatu loolu léegi man ma jàpp ne man man quand ma bëgg a taxaw ne waajooju quand même malgré tout maa ko gën mais ku ma ko waxoon sax sëriñ bu taxoon garantil ma lool ma ne ko ma war a xam ne boo sëriñ bi dafa juum quoi sûrement warul a xam man ni ma nekk dëgg-dëgg quoi mais parce que loolu c'est c'est une évidence waaye gars yi moo tax lekk fi di nax di nax sa bopp yenn yi yaay nax sa bopp kese mais yaa gën tayne tay ne yaa gën a tay ne àggoo fenn yow waaw yaa gën a tay ne fenn ak nag tarixa boo man di woote xam nga ne àggoo fenn yow loolu il faut que soit clair buur yàlla nag inna allaha li wax dafa leer laa yudiu ajral muhsinin buur yàlla du sànk payuk ñiy rafetal kee moom manul di rafetal moom mu jar moom pare na ngir ñàkk léppam ngir lislaam man pareew ma ngir ñàkk ndékki ngir lislaam nii mag kooku est-ce nañu est-ce que yem nañu nga xam ne lu l'islam woote bu ma fekkee may ndékki du tax ma arrêté ko ah garaawul après on va le faire bon après bon l'islam que bu doon match Ligue des la dinaa faire le tout ba débarrasser wu yépp waajal ko bu dee damaa am doom ma tërali leen pour bu kenn bouger laa bu match bi jàll waaw mettre mes lépp hors nekk ci loolu mu jaral ma lépp ma waajal ko jënd sama ngandum pizza teg wala sama kebab dóor teg avant ay trente mille quarante du ma dem sax commandé ko wala ma teel wàcc parce que c'est le Sénégal qui joue aujourd'hui c'est le début des mois du du de xaw ma foot mondial xaw ma la ak lan ah. ma waajal lépp teel la wàcc teel a ñëw mu jaral ma ma jël sama précaution yooyu te buñ wootee ci jàkka ji walla l'islam woote dara jaraluma jóg mu fekk ma fa may liggéey ma yëkkati sama téléphone rek woote ci ngir l'islam jëm kanam jaraluma ko mais ma taxaw ne waa yi nga xam ne moom ma ne buñ ne ko woon hé boo jullee dootoo am liggéey mu ne waaye. te toppal na li nga def nga ne dem hé ma contrat ba ma signé woon ma xotti ko kooku moom moom kooku diinim jaral ko loolu man man naka laay taxawee nag ah di oser naan waajooju maa ko gën fa yàlla ba bu ñuy distribuer les maqaama ma bëgg taxaw de man maay ràngoo maqaama yi na topp fële ah ibaadu bi salafiste bii du tus wala a'uuzu billaah man laa mën a waxe loolu nan laa mën a waxee lool lool même même ku ma ko waxoon sax ci rêve sama rêve yi gën a neex sax damaa war a xam ne lii nii moom rêve kese la mën a doon waaw loolu moom lii moom moom moom mënoon na nii ndax buur yàlla laa yudi'u ajral muhsinin te yeneen tubaab yi saa saam quand même wax na lu leer ah. ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal fa yubtala ar-rajulu ala hasabi diinihi fa in kaana diinuhu sulban ishtadda balaa'uhu wa in kaana fi diinihi riqqa ubtuliya ala hasabi diinihi famaa yabrahu al-balaa'u bil-'abdi hattaa yatrukahu yamshi ala al-ardi maa 'alayhi xatii'a kooku bu continuer noonu kooku ñu naan salafiste bi bu continuer noonu mais lii yonent bi alayhi salaam ay wax kenn mënu ci dara neex na leen nag naqari lan leen li mu wax mooy am mooy lan fa maa yabraxul balaa gis nga nattu bi du deñ bil abdi ci jaam bi di nekk ci moom bu mu génn daanaka leneen dal ko xatta ba kera yatrukuhu bu koy bàyyi yamshi ala wajhi al ard day dox ci kaw suuf maa alayhi xati'a amul benn bàkkaar bu ànd ak moom lépp la setal te nag yëpp c'est pas visible ñu bari looloo leen nax nattu yëpp c'est pas visible du nattu yow yaay mën a xool nit ki xam ne kii mu ngi ci épreuve nit mën na ci épreuve moom laa wax am ñoo xam ne gis naan waaye xoolal saay moom de yaaram la nag moom moom nag yaaram la quoi moom nag dafa bëgg bu baax ñépp borom mbubb yu woyof yi waaw yaaram la moom nag euh, moom nag yoo waa saa boo gis muy ree rek <laughs> waaw mu ngi ne tey Moodu ah Moodu naka mo waaw ah ñu ngi sant yàlla de alhamdulilah ah naan tey Moodu ga mooy moom tout le temps gars yi dañuy ne Moodu dara dal alors que Moodu mais Moodu cinq quartiers yi wër quartier bi yépp li muy yenu ci nattu ñoom bu buñ leen dajale woon yen wuñu un bi te nag seeñul ci moom waaw du nattu yépp la ñuy gis man ngaa dëkk ak nit ki nattu yu tar ko dal te doo ci xam dara yaxsibuhumul jaahilu aghniya min at-ta'affuf ku leen xamul da foog ne moo kii de moom ay affaire baax na é saay non saa yi nag temps yi cat naa saa yi eh. ndekete yoo li naan mu ngi crever sa way kii moo tax eh, ak bari ñu ñàkk côté ñàkk rek ak bari ñu ñàkk ñu bari foog ne ñu am lañ waaw waaw ñu bari foog ne mais fii ñàkk amu fi ah bari dañuy fag ne non France moom bon gars yi sénégalais yi ne France moom fii bon gars yi fii gars yi ma xam yépp ñépp euh, sub subviennent à leurs besoins ah bay sax di dimbali seen mbokk yi Sénégal alors que boo mayul kooku dimbali Sénégal boo nga yow kooku ab li muy dund la ba la wàññi daanaka wàññi ko ba un pour cent ko dese yeneen quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi moom lay fexe lu mu am ak lu ndaw ndaw mu yónni ko waa waajuram parce que moom manula toog waajuram di nekk ci problème moom mu nekk fi di même di nekk ci loo xam ne di nekk di lekk lu xaw a neex tamu leer na ko waajuram am na problème ñeneen ñépp nag jàpp ne ci sawaay sawaay affaire am baax na waaw ba jàpp ne sax ñuy joxe zakat la ndekete bu ñu doon joxe zakat mooy kii war a njëkk jël waaw akbar mooy ki war a njëkk jël moom lañu war a njëkk jox alors que gars yi dañu jàpp ne fii mu ne bokk na ci ñi nga xam ne buñ doon def ket walla ay cagnotte moo war a njëkk a joxe alors que ket yooyu yépp moom lañ ko waroon defal ndekk waaye du ko feeñal park xam na ni lii sama diggante sama boroom la waaw moo ngi def lépp di liggéey ko def lu ne waaye daanaka affaire bi daal joxewul lu bari waaw te lu mu am daanaka mu jaar ci leneen mu muñ ko ba du feeñ kooku kay manu la ak ki nga xam ne moom moom salaire bu baax la am bu confortable de dix mille euros par mois waaw de confortable sax gars yi ne temps yi les commandes sont en baisse <laughs> comme commercial la bon on envisage de diminuer les salaires et les horaires dinañ ci wàññi ku nekk dinañ la wàññil cinq heures ci ci mois bi wala yu mel noonu sawaay tiit lay di lox fu ne kooku fii diini riq waaw kooku diineen dafa am ak woyof ak feebar lu tee buur yàlla nattu ko teg ko nattu boobu quand même cinq pour cent yooyu tamit cinq heures yooyu dinañ ko wàññi muy nattu bu muy yenu quand même malgré ne mu moom pour moom fii mu ne kenn ginu koo metti le mar moom il souffre le martyre <laughs> alors que am na ci wet gi koo xam ne moom jàpp na ne moom sax lay ñëw di ko tiis naan ko ci saay yow moom xam naa yow moom wuu heureusement ba buur yàlla ba buur yàlla musal la fa may liggéey ah. yow au moins yaa ngi ciy génn mais man c'est quand même hi on nous diminue là on envisage de diminuer nos horaires cinq heures de temps sama salaire bi wuu du ñemee wax nag waa ji salaire te boo moyul waa moom sept cent euros cinq cent euros par mois lay am moom muy am dix mille euros par mois mais boo moom jàpp na ne kii woo ko gën a cinq heures de temps bi ñu wànnee ci kiiwam rek jàpp na ne fii mu ne sawaay mooy yàqu na waaw que les dégâts que les que les dégâts mu ñëw kon nag bu ñu nax suñu bopp ah lii yonent ma lay am moo wax moo am waaw moo tax bariwaana lu ñuy nekk di ko bàkkoo loolu day wane ne ñun fii diini naa riqa <laughs> ah wolof yi dañoo bëgg ay jayan jayanteeg yëkkati seen bopp ñun la sénégalais waaw ñun suñu réew mii nga xam ne jàmm kese fi xew neewu ñu nañ toog di ñaan musiba xam doon jàmm lañuy ñaan kay waaw jàmm lañuy ñaan mais bëgg jàpp ne suñu jàmm googu day wane ne ñoo gën nit ñi <laughs> est-ce que wanewul na fii diini laa riqe sax <laughs> ah c'est une question man j'ai pas la réponse <laughs> voilà ndax buur yàllaay def lu ko neex mais damay man je pose la question <laughs> est-ce que loolu jàmm ta kan jàmm sax moo est-ce que jàmm nekk na ci dund dund goo xamante ne nii daanaka ci mooy yàlla ngay dëkk fil xuduwi wal asal loolu naka nga ko mën a boole naan looloo jàmm loolu jàmm loolu kay mooy musiba gi gën mag waaw mooy musiba gu gina mag gu mën a dal nit waaw mooy doo gis bal ñu dóor ay guerre doo ko gis waaye yéen fi ngeen ne mooy yàlla ngeen di dëkke bu dégg bëccëg wala moo fi am te kenn du wax waaw munkar yi ne fi guddeeg bëccëg kenn du jóg ngir loolu deñ wala boo nga ciy wax walla sax mu naqari la dañuy dem ba ànd ci loolu moo yées guerre civile si parce que guerre civile yaram yi lay laal mais lee xol yi lay détruire waaw loolu xol lay détruire te nag xol mooy moteur te loolu la borom bi subhaanahu wa taala di xool ci nit ci waaw waaw akbar moo tax question la suñu jàmm gi ñuy woote woo ak yooyu ah ak tamit ba pare bëgg cee jàpp ne loolu day wane ni ñoo gën nit ñi est ce que loolu wanewul na fii di fii fii diinina riqa am nañu ci ma <laughs> ku ci mën a tontu tontu te tontu bi day niru lu évident day niru lu évident day niru évident waaw kon fa ma yabraxul balaa kon nattu du deñ di dal ci nit ki xatta yatrukahu ba ni mu koy bàyyee yamshi ala al ardi ma alayhi xatia ba ni mu koy bàyyee mu nekk ci kaw suuf amatul benn bàkkaar boo xam ne da ko topp gis nga kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam affaire yi ni mu doon tare ci moom gis nga yi ni doon ni doon tare gis nga de nii la doon tare ah da doon tar lool léegi nag euh, xoola sayyidatu Aïsha li mu wax mooy feebaram bii ni mu tare woon moo tax sayyidatu Aïsha nee na nee na wal xadiisu fi saxiixayn mu ne mu ne maa ra'aytu ahadan ashadd alayhi alwaja'u min rasulillah sallallahu alayhi wa anha nee na man de masumaa gis benn nit boo xamante ne nii feebar bi feebar feebar mu man doon tar na ci moom ci moom tar boo xam ne comme ni mu tare woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam man sayyidatu Aïsha masumaa gis loolu waaw masumaa gis koo xamante ne nii hein feebar mas naa tar ci moom comme ni mu tare ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak mettit gi al waja feebar bi mettit gi masumaa gis lool allahu akbar xoolal te lu mel noonu tamit la wax ne hein moom sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne laa akrahu shiddata almawti li axadin abadan ba'da annabi sallallahu alayhi wa sallam wal hadiisu qad rawaahu al imaamu al buxaari raxmatullahi alayhi raxmatullahi alayhi mu ne laa akrahu waaw man de duma bañ mooy dootuma gis shiddatal mawti tarwaayu faatu tarwaayu ci kaw kenn ginnaaw ba ma gisee feebaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni mu tare woon ci moom ba ni muy génne àddina waaw akbar waaw waaw akbar ha ah yëf yaa ngoog de yëf yaa ngoog de te am na benn xadiis boo xam ne euh, loolu loolu loolu en fait day wane ne kon ah, kon affaire bi diw de yii diw de ku fekke woon ba muy faatu allahu akbar feebar bee ngi tar ci moom tar ci moom tar ci moom ndekete loolu tekkiwul ne waa ji kon fu bon la jëm wala loolu day dañ ciy tirer ab conclusion que ne waa ji baaxul woon maaxàllaa bàyyi leen rek waaw hein mu ngi noonu am na kii euh, benn xadis boo xam ne mooy li imaam at-Tirmidhi xam nga mu ngi naan hada xadisun xasan xasanun saxiix mu ne lii de xadiis la boo xam ne xasanun saxiix bu baax la te bu wér la wala ba la ñu ñëw ci lool ba lañ ci ñëw muy liñ doon wax ci euh, xadiis bi nga xam ne dañ gisoon bi weesu mais bu ci riwaay imaam ibn Sa'd ah ci riwaay al imaam ibn Sa'd radiyallahu ta'ala rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci kiiwu Seydina Usaama bi bi mu naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, dafa bi mu feebaree fekk armeem bi après bu ñëw dugg fa fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam affaire bi mettee mettee metti ba banu loon a wax waaw loolu wax nañ ne ne imaamu ahmad solo na ko ci sanad boo xam ne bu wér la Seydina Usaama mu ne lamma thaqula rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ngir wane me ngir gis feebar bi ni tare woon ci moom mu bi lamma thaqula rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi feebar bi tare lool ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man Usaama ibn Zaydin dama habattu wa habata naasu ma'i ila al-madina ci sama armée bi ma yoroon bi ma dañoo ñëw ñu wàcc ak si Medina mooy fi ñu campé woon ñu dugg dugg si Medina am na riwaaye bële dane woon yaay Ummu Ayman yaayam moo ko woolu yónnee ko ndaw ne ko ñëwal ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam kat mu ngi mel ni kuy waaj a faatu ci feebaram bii nee na ma ñëw fa daxaltu ala rasulillah waaw ma daal dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw nee na bi ma duggee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, waqad asmata fala yatakallam nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ngi noppi feebar bi daf koo jàpp-jàpp ba waxul ba doonu loon wax waaw akbar waaw fa ja'ala ila samaa fa ja'ala yarfa'u ila ila samaa ha fa ja'ala yarfa'u yadayhi ila as-samaa'i thumma yasubbuha alayhi a'rifu annahu yad'u lii mu ne bi ma ñëwee dugg ci moom mu ngi noppi doon loon sax wax jamono jooju ndax dama fekk phase bu tar feebar bi mu def muy yëkkati loxo yi ci kaw asamaan thumma yasubbuha alayhi après mu ma koy teg di yëkkati loxo yi ci kaw di ma ko teg mu ne a'rifu annahu yad'u lii man Usaama ma xam ne daf may ñaanal imaamu Tirmidi soloo na ko bi mu ko solowee mu ne xasanun gharib xadiis bi xasanun gharib xadiis la boo xam ne xasan la waaye gharib bu tumuranke léegi fi ñuy jeexal liñ la doon wax sànn mooy alimaamu Tirmidi rahmatullahi alayhi li muy wax xadiis bi ñu jóge woon sànq ndax en fait xadiis bi imaamul Buxaari yi ashaddu naasi balaa an daf koo defal bunt ci ba ci kitaabul marda baabu ashaddi naasi balaa an al anbiyaau summa al amsalu fal après ci la indi woon xadiis baabu buntu ashaddu naasi balaa an ki gën a tar nattu ci nit ñi mooy al anbiyaa yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam summa ginnaaw al amsal ki gën a niru fal topp ku leen gën a foofu noonu fa la indi woon haddathana Abdaan an Abi Hamza an al-A'mash an Ibrahim at-Taymi an al-Harith ibn Suwayd an Abdullah mu ibn Mas'ud mu ne daxaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak fa qultu ya rasulallah innaka tu'aku wa'kan shadidan sallallahu alayhi wa sallam mooy noonu la ko imaamu Buxaari daf ko defal buntu daf ko intitulé buntu mais xadiis la imaamu Tirmidi li mu doon wax sànk naan wafil baabi ah nekk na ci buntu mooy xadis bi bi ñu gisoon léegi bu Abdallah ibn Mas'ud bi ci eh, abwaabu zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi sabri ala al-balaa foofu xam nga mu ngi doon wax ne haadaa xadiisun xasanun saxiix lii de xadis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu wér la wa fil baabi nekk na ci buntu bi an Abi Hurayra Abu Hurayra na Seydina Abu Hurayra na xadis mel ni wa uxti Xudayfata ibn al-Yamaan ak sœuru sayyidatu sayyidina Xudayfa ibn al-Yamaan léegi nag xadiis boobu la ñuy gis sœuru sayyidina Xudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon al'imaamu Ahmad moo ko solo al'imaamu Ahmad mu ne haddasanaa ci musnadu nisaa xadiisu Faatima boo demee ci musnadu nisaa musnadu jigéen ñi musnadu nisaa xadiisu Faatima ammati abi Ubayda wa uxti mu ne imaam Ahmad noonu la ko intitulé musnadu nisaa mooy fi mu nga xam see indi xadiis yi nga xam ne moom la jëlee ci jigéen ñi xadiisu Faatimata xadiisu Faatima ban Faatima ammati abi Ubayda muy muy bàjjenu bàjjenu Abu Ubayda te di wa uxti Xudayfa di kan di nag frère sœur sœur ci Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan foofa imaamu Ahmad mu ne haddasanaa Muhammad ibn Ja'far mu ne haddasanaa nettali nañu Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah mooy Ghundar rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Shu'batu mu ne nettali nañu Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam rahmatullah alayhi amirul mu'minin Abul Walid al-Wasiti al-Basri an Husayn al-Mujali Husayn ibn Abd al-Rahman as-Sulami Abul Hudayl al-Kufi rahmatullah alayhi an Abi Ubayda an Abi Ubayda ibn Hudayfa mu jëlee ci Abi Ubayda ibn Hudayfa ibn al-Yaman al-Absi al-Kufi rahmatullah alayhi Abu Ubayda ah moom la doon wax léegi al imaamu Tirmidi yu ah voilà eh, moom la imaam Ahmad intitulé eh, ammatu Abi Ubayda voilà di uxtu mooy Abu Ubayda bii la lee pas Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah de ah non non Abu Ubayda ibn Hudhayfa doomu Seydina Abu Hudhayfa eh, ibn al-Yaman saxaaba bu màgg boobu ah radiyallahu ta'ala an al-Absiyu al-Kufiyu moom al-Absiyu moom Hudhayfa moomu noonu ibn al-Yaman ne woon gouverneur Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina ah, <laughs> moom Dihqaan yaa ngi wàttale ko moom Dihqaan saa yi ah Dihqaan di font sa yi ah mu xañ ko affaire bi na ko waxoon naa la yeneen ñun du ñu naan ci ndabu or nga naan dama koy indi yàgg na koo wax Dihqaan muy chef de quartier ci Perse mu ñëw di laaj ndox mu jëw defal ko ci eh, ndabal wurus mu jël ko rek sànni ko ko gaa yi naan goy ñu Uzayfa lu muy mu ne leen nag bu ngeen gisee ma def lii parce que yàgg naa ko ne yonent ma lay sarsam dañuy tere ñuy naan ci ndab yi moom mu mu ñëwati di ma ci joxaat moo tax ma ma sànni ko ko nii xaañ ko ko même bu dee mooy lu chef de quartier Allahu akbar waaw ku fii nar génn li yonent ma lay sarsam jàngale buñ la ko waxee ngay dof dof lu rek saxaaba yi moom dañ lay xaañ baa ñu xaañ dañ lay xaañ baa ñu ngàdd la mu jeex tàkk saa yi <laughs> laahi ñun ñu mel nii ah, néew nañu léegi kon abu ubayda bii la doomu xudayfa ibn al-yaman moom la imaam ahmad naan musnadu fati musnadu nisa xadiisu fatima ammati abi ubayda di ndax bàjjan la ci moom mooy eh, seeru papaam la di sayyidina xudayfa wa uxti xudayfa ibn al-yaman kon an abi ubayda ibn xudayfa radiyallahu anhuma an ammatihi mu jële ci bàjjanam di fatima muy fatima bintul yaman al-absiya di sëru Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu anhum waaw al-Yamaan tuuboon na ah ñoom Abu Jahl ne woon ciix tee leen keroog ba ñuy kii Badar jàpp leen leen yéen ñii gisuma lu dul da dem ngir jàppale di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu wax ne bon léegi ñun bàyyi leen ñu dem ñun duñ leen waat nañ ci mu ne da ngeen di waat jël parce que ne du ngeen du ngeen xeex contre ñun waa Quraysh mu wax lool mu dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ne waaye daje nañu Abu Jahl feele nee na waa Quraysh ñooñu jàppoon nee nañ nag bon jël nañ dañoo jàppoon jël ci ñun pacte ne duñu xeex contre ñoom yonent bi aleyhi salaatu ñoom bëgg bokk ci armée yonent bi aleyhi salaatu salaam ne garaawul bàyyi leen leen waaw mooy fe liñ leen wax mooy pacte bi ngeen jël ñoom respecté leen ko ñun dinañ dimbali ko yàlla ci seen kaw ñoom waa Quraysh ba ñu leen nërmee le keroog kon Fatima bintul Yaman al-Absiya ah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma hmm? voilà moom nag saxaabi la woon mu ne annaha qaalat nee na nee na dañoo dikkal mu xoolal mu ne ataynaa kon gis nga xadis bi saxiixun ah ah xadis bi xasan la waaye saxiix li li li li shawaahid comme niñ ko gise woon li gayre ak yeneen mais xasan la ah ah mu ne kon mu ngi noonu mu ne ana ammatihi fatima xaditun saxix annaha qaalat nee na moom fatima bint al-Yaman di sœuru sayyidina Xuzayfa radiyallahu anhum mu ne ataynaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam na'uuduhu fi nisaa'in fa idaa siqaa'un mu'allaqun naxwahu yaqturu maa'uhu alayhi min shiddati maa yajidu min harri al-humaa qulnaa yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam law da'awta allaha fa shafaak fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min ashaddi nnaasi balaa'an al anbiyaa summa alladhiina yaluunahum summa alladhiina yaluunahum summa alladhiina yaluunahum sayyidatu Faatima bint al-Yamaan al-Absiyya radiyallahu anhumaa wa ardaahumaa moom baayam al-Yamaan ah nee na dañoo dem di seeti yonent mi aleyhi salaatu salaam ci feebaram bi ñun ñu def délégation ay jigéen lañ woon dañu nekkoon délégation ay jigéen yoo xam ne dañu demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci feebaram bi di ko seeti waaw bi ñu demee nag di ko seeti nee na fa ida siqaaun muallaqun naxwahu yaqturu maa'uhu alayhi min shiddati maa yajri min al-harr min harri al-humaa mais nee na ñu ngi dem fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi ñu ko fekk euh, benn kii nu mu tudd euh, siqa mooy benn genre baat ab baat bu ñu ute ndox boo xam ne moom lañ lonk mu tiim ko fi nekk moom fi mu fi mu tëdd sonn feebar bi jàpp benn baat boo xam ne dañoo def xaw ma dañ ko xaw ma ndox mi di toq ci moom mu'allaqu nahwa ci kaw yaqturu ma'uhu alayhi ndox mi di di roogalaat di wàcc ci moom allahu ngir mu koy seral ngir muy atténuer tàngooru yaram bi allahu akbar lu tax baat boobu yaa yaa yaa sayyidatu Fatima bint al-Yaman mu ne min shiddati ma yajidu min harril huma ndax tar tar li nga xam ne moom la yëg taraayu li nga xam ne mooy tàngooru yaram bi feebar bi ko dal nee na xul naa ñun mbooloom jigéen ñooñ ñu ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam law da'awta allaha fa shafaak ñu ne ko mais yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mais boo ñaanoon yàlla mu mu mu mu wéral la ah mooy boo ñaanoon yàlla mu mu muccal la ci sa feebar bi fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nee na biñ ko waxee loolu ñun mbooloom jigéen yooyu mu ne inna min ashaddi an-naasi balaa'an al-anbiyaa summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum mu ne leen inna min ashaddi nnaasi balaa min boobu nag du tab'idiya de du ne bokk na ci moo mooy ñi gën a tar bayaaniya inna min ashaddi nnaasi balaa ñi gën a tar épreuve nattu al anbiya mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam summa ginnaaw gi alladina yalunahum ñi leen suivre ñi leen topp ah waaw alladina an'ama allah min as-siddiq min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada mooy ñooñu ah xeetu awliya yooyu ñoo ci tegu rek summa alladina yalunahum topp ku ku ña ca topp summa alladina yalunahum topp ña ca topp kon affaire baa ngo nii la yonent mi alayhi salaatu salaam doon jànkonteel ci feebaram bi ci teraay léeg-léeg am lu xew mu jaral ko malgré tout mu def le tout takk bopp bi waaw génn ngir wax ak nit ñi malgré lépp waaw alayhi salaatu wassalaam kon tey insha allah dañuy yem nii ba léegi ñu ngi ci fukkeelu at bi ak benn ci gàddaay yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi ci feebaram bii nga xam ne moom lañ doon gis yenn riwaayaat yu ci ñëw